fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya an-nawawiyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam kitaabu libaas kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn téere bi nga xam ne moo doon ñaareelu téere di kitaabu aadaabi at-ta'aam jeexale woon ko chapitre cent seize baabu jawaazi ash-shurbi min jamii' al-awaani at-taahira ghayri adh-dhahabi wal-fidda banim jeexe te xadis bi mujj woon a gis al imaam mu doon xadis numéro sept cent soixante-dix-huit mu ne woon wa an ummi salamata radiyallahu anha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alladi yashrabu fi aaniyati alfidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre boobu muy chapitre trente six ndax dañ ko xaajoon trente cinq bi la woon mais dafa ëppoon demoon bay cinquantaine presque soixante ñu xaaj ko ci digg bi muy chapitre tom trente cinq ak tome trente six tey insha allah ñu war a génn ubbi tom trente sept liñ tàmbalee téere bi ba léegi mooy niñ koy dugale ci archive par zéro un zéro zéro un ba ñu ngi trente six lañ yem bii mooy trente sept kon al imam di ñëwaat ba léegi ci buntu ci téere bu bees muy ñetteelu téere ginnaaw kitaabul adab téere teggin ak téere biñ jeexal bi passé muy kitaabu aadaabi taam tegginu ñam tey nag mu ñëw ba léegi loo xam ne ay yére ci bu ne kitaabul libaas téere yére yi ba léegi dafa dugg ci buntu teggin waaw mooy li nga xam ne les convenances les bonnes convenances ah, kitaabu téere ak libaas sol mooy l'habillement ak col ko loolu nag dafa am solo waaw am nga boroom xam-xam yi duñ ci def ay téere di ko def ci seen téere yi di ko tudde noonee fekk mbir mi daal lay sa fii li nga xam ne mooy solo loolu pënte nañu loolu imaamul Buxaari kitaabul libaas waaw moom tu am na loolu imaamul Buxaari kitaabul libaas imaamu Muslim kitaabul libaasi wa ziina allah imaamu Abu Dawud kitaabul libaas Allah imaamu Tirmidi ah imaamu Tirmidi moom abwaab lay def <laughs> waaw bul juum de waaw moom bul jàpp gaay dégg ñu naan kitaab kitaab rek nga ne ah, kon de moom itam xam naa moom itam ah, al imaam Abu Isa moom ak Tirmidi day ñëw rek moom it dem moom moom ay abwaab lay bind lay la doon def abwaal abwaab Allahu akbar yoo xam ne an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah kon euh, mooy moom abwaabul libaas yi la def bismillahi irrahmani irrahim abwaabul libaas an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon lii lépp lan lay wane mooy vraiment mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim jox nañu gandum gëdd mbir mi waaw mooy col ko li nga ne dafa am solo waaw waaw yi Nasaa'i kitaabu zina waaw <laughs> kitaabu zina mooy taar li ngay taarloo ay yéreeg ñoom seen ak ah, ñoom seen al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiniyu rahimahullahu taala moom itam mu def comme ñi nga xam ne ñoo jiitu woon kitaabul libaas lii lépp liñ ci bëgg a wax mooy kon dafa am solo waaw bul dégg li nasaraan bi naan l'habit ne fait pas le moine waaw loolu am na part de vérité léeg-léeg waaw waaw fay na ci ñëw bu soobee yàlla dane la eh, nasaraan bi dane labi ak col ko na fait pas le moine du man sol naa yére yi ñooñ di lëlu ne dañuy jaamu yàlla ci kercaan yi ma sol li ñu soloo rek moo tax man man ma nekk man ma doon ko eh, du yére bi kese tax ma doon moine de waaw loolu dëgg la am na part de vérité waaye nag moine it daa am na muy soloo waaw parce que moine du solo n'importe comment waaw si l'habit ne fait pas le moine mais it am na solo ci li nga xam ne mooy ci caractéristique bu moine l'habit ne fait pas le moine mais bu dee ci jullit ñi moom l'habit moom fait la musulmane et le musulman waaw booy bu ma nekkee jullit bu jigéen wala bu góor du nu ma neex solo ah. ah non non <laughs> ah loolu moo tax boroom xam-xam yi yépp nga gis ñuy ñuy tudde noonu sa way kitaabul libaas yi di dàqe way moo dangaa foog ne ñoom daal dañoo am jot daal ne ay wa nañ bind libaas acca ñu xool libaas waaye ah libaas waaw war naa jàll de ay wa libaas ay <laughs> mooy ak col ko <laughs> libaas <laughs> libaas libaas waaw léegi mooy li tax ñoom ñuy def loolu kon du du du du loo xam ne ci falaa falaa lañ ko teg ak yooyu dafa parce que dafa am solo ci diine waaw yonent bi alayhi salaam jàngal ñu xamal ñu ak moom ni mu doon solo ak li mu am doon digle ne solo leen nii ak bu leen solo nii alquran ci boppam daal di ñuy xamal nan la ñuy solo tamit nañu nëbb awra yi waaw nañu moytu yi nga xamante ne tabarrujal jaahiliyatul ula ci jigéen ñi waaye ci góor ñi ñuy bañ a sol yére yoom dañuy fitnaal jigéen ñi comme ni góor ñi jigéen ñi di moytoo lool waaw wa qul lil mu'minati ak qul lil mu'minina yaghdudna ak yaghdu yooyu yëpp c'est pour loolu waaw kon kitaabul libaas téere col ko yi kon mu indi nag chapitre bu njëkk lii ñu génn moo doon chapitre cent seize téere bële moo ko tëjoon bii nag chapitre cent dix-sept moo koy ubbi kon al imaam mu ne muy kon baab as-sabi'a ashar baabu as-sabi'a ashar ba'da al-mi'ah baabu istihbaabi ath-thawbi al-abyadi wa jawaazi al-ahmari wal-akhdari wal-asfari wal-aswadi wa jawaazihi min qutnin wa kattaanin wa sha'rin wa suufin wa ghayriha illa al-hariir mu ne baabu buntu istihbaabi waaw sopp koo xam ne sopp nañ ko as-sawbi as-sawbil istihbaabi as-sawbil abyad sopp gu ñu sopp yére bu weex mooy nit ki jullit bi di sol yére bu weex waaw waaye wa jawaazil ahmari waaye possibilité tamit ah mu sol bu xonq waaw wal axdari waaye possibilité nit ki sol yére boo xam ne bu wert la bu nëtëx wal asfari waaye possibilité nit ki sol tol ko boo xamante ne nii ah bu mboq la bu jaune wal aswad waaye possibilité sax mu sol col ko goo xam ne gu ñuul la wajawazihi ak possibilité la muy sol ca col ko yoo yële min qutnin waaw alhamdulillah mu nekk loo xam ne ci coton lay doon wakataanin Kattaan sorewul ak Qutna ah sorewul ak al Qutnu al Kattaanu mooy coton ah xeetu coton la xam ne day nooy wasaarin ak yi nga xam ne ci fourrure la ah ci fourrure yére yi nga xam ne ci fourrure lay nekk waaw ama kattaan euh, wa suufin suuf mooy leen leen leen kattaan dañ koy wax leen plante la mais genre yooyu yëpp ay façon coton lañu wa suufin mooy leen nga xam ne ci karawu euh, euh, xar yeeg yooyu la ñuy jël daal di koy euh, euh, euh, defar ah daal di koy defar jël ko muy leen leen leen nga xam ne ay karaw la yu ñuy jële ci mammifères yi di ko def nga xam ne léeg-léeg nga ay ay wuute la nag waaw yoo xamante ne day tax comme dudun yi dudun yooyu nga xam ne moom ngay sol yenn jaquette yi nga xam ne wala façon col ko yooyu nga xam ne dañ ciy def yu bari yu ganaar wala dunk yi nga xam ne day tax mu gën a mën a tàng bu dee jamonoy seddaayab yooyu waaw kon suuf mooy leen wa ghayriha ak yi mel ni yeneen illa al xariir ba mu des yooyu yeneen yëpp day dagan ba mu des nag li nga xam ne mooy sooy mooy soie te loolu taxawoon nañ ci ci côté suwaa bi ci suñu jotaay bii ñu génn xadiis suñu Seydina Xudayfa ak Seydatuna Ummu Salama euh, radiyallahu ta'ala anhuma ci la talbasul xariira euh, ak nahaana anil xariiri wad diibaaj euh, loolu taxawoon nañ ci côté boobu de voilà ci xadiis Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu kon amaana fii buñ ci ñëwee dinañ taxaw bon waxoon nañ ko nag waaye xariir que ne dafa xaraam ci góor ñi bon waxoon nañ la am na ñoo am nañu jàppoon ne ñëpp la góor ak jigéen a ci yam ñëpp lañ ko xaraamal am ñu ne noonoo ci ñëpp sax la far dagan parce que tere ya possibilité bi yonent bay saa sa am joxoon Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Zubair na al-Awwam loolu daa mel ni mooy li teggi la mais loolu waxoon nañ la gënul dëgg ndax ñoom xekka lañ amoon mooy ay góom lañ amoon moo tax ñenn ñi ne kon képp ko am ay góom wala feebar boo xam ne sol beneen yére bu dul yére sooy euh, day metti mu gaaw a wér wala mën na yokk mbir mi loolu kon bu boobaa kook sol ko day mën a nekk voilà am ay yeneen i wax euh, mais loolu amaana dinañ ci taxawaat mais gisoon nañ koo pare de amaana it duñ ci taxaw wallahu taala alam kon nii la tuddee bunt bi mooy daal façon dagan gu ñu mooy sopp goo xam ne weex moom dañ koo sopp waaye possibilité li tax ñu sopp ko nag moo yonent bay sarsam daa wax ci ay ngëneel yu nekk ci col ko bu weex waaye yeneen yi wa jawazil ahmari parce que moom dafa sol hadis yi day wane ne moom itam gis nañ ko mu sol lu xonq yonent bay sarsam wal akhdari waaye sol lu weer waaw ak tamit bi ci joxe ndigal wala gis ñu ko def te waxu leen dara wala tabi'ina yi kii taalibe yi taalibe mi saxaaba yi radiyallahu ak loolu wal aswadi moom itam gis nañ mu sol lu ñuul ak yooyu yëpp ak kenn mbir mi ci euh, jóge ci coton wala ci kattan joojee nga xam ne rein gi ak euh, su euh, char muy fourrure yi nga xam ne day jóge ci deru yenn animaux yi hmm? fourrure seen jël seen karaw yi mook suuf yi benn dañuy niroo mooy leen leen suuf leen yi ñuy jël di ko defare noonu ah? ak yenn ak yu mel noonu wa ghayriha illa al kon nag al imam nii la tudde bunt bi fii nag mu ñëw ca na mu doon def waxoon ko ca boo fàttale koo fay ba muy ubbi bunt bi ba muy ubbi téere bi waxoon nañ al imam te gisoon nañ ko dafa defoon ab ab ab muqaddima am mbëmbëstal boo xamante nii waxoon na ne wa usabbiru abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat dinaa ubbee bunt yi may tuddee de min al qur'aan ci al qur'aan al aziz bu tedd bi bi ayatin karimaat ci aaya yoo xam ne yu tedd la léegi nag loolu la tàmbaliwaat fii gisoon nañ téere biñ jóge dara moom andu ci woon benn aaya ci yim doon wax téere biñ génn kitaabu aadaabi at-ta'aam indiwu fa benn aaya ay xadiis kese léegi nag mu delluwaat kenn nga xam ne mooy cosaanu téere bi mooy di tàmbalee ubbee buntu ay xadiis mu ne qaala allahu taala ya bani aadama qad anzalna alaykum libaasan yuwaari saw'aatikum wa riishan wa libaasu ttaqwa zaalika xayr suuratul A'raaf ay vingt mu ne qaala Allahu ta'aala ah baat la ma daloon Medina moo ma mooy baat bi da ngay xëcc muy bañ waaw noonu la ko boroom bi dogale alhamdulillahi ala haal mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul de nee yaa bani aadam é yéen doomu aadama yi alayhi salatu wassalaam waaw xat dëgg-dëgg anzal naa wàcc naa xat dëgg-dëgg anzal naa mooy def naa ci kaw suuf xéewal yoo xam ne day génn aleykum ci seen yéen libaa ci seen ci seen kaw laa sotti libaasan defal leen ay xéewal ci suuf si lu ngeen mën a uti libaasan lu ngeen di euh, vêtir lu ngeen di sol ay yére yoo xam ne yuwaar yi day leen di permettre ngeen man di muur saw aatikum seen awra yi warisan ci yére yooyu nag def naa mu nekk loo xam ne non seulement da ngeen ciy mën a muur seeni awra maa waaye ngeen man ci warisan ngeen ciy man di taarloo wa libaasu waaye nag gis nga yére yooyu yére biti li muy am am solo <laughs> wa libaasu yére ba nga xam ne moom mooy ragal yàlla zalika xayr boobu nag moo ëpp doole bii moo gën waaw mooy axyar moo gën bee waaw kaw noonu lañ naan la wax jooju tubaab bi naan l'habit ne fait pas waaw parce que euh, loolu bokk na li ko indi mooy gars yi bi ñu xamee ne nit ñu baax ñi nii lañuy ñuy mel ñu jël ziyu as-salihin mooy les mythomanes et les trompeurs ak les les yi nga xam ne dañuy waxkatu lu amul lañu ñu fexe mel ni gaa yu baax yi di soloo ni ñuy soloo di waxe ni ñuy waxe di nax nit ñi waaw te léegi nag suñu jamono ji da cee gën a tee aay da cee làmbaay daa gën a tee ñaaw dong waaye yàgg naa am waaw loolu moo tax ah, libaasu taqwa nag moo ëpp doole kon moo ëpp moo war a ëpp doole lu nit ki di di di di toppatoo aaya bii dafa dugaale dafa dugalaale adabu zahiri ak adabu batin waaw waaw adabu zahirin ah ma al insani wa adabu batinin ma rabbil wara wa yatba'u al batina ma qad zahara waaw kon suñu boroom euh, suratul araf la ayat vingt-six dañuy wax ne moom qad anzalna ya bani adam allah mu askana la suñu maam adam ki nga xam ne moom la ñu jox suñu forme bi ñu yor mooy adamik waaw mooy adami ba nga xam ne mooy al adami seydina adam waaw ci ñaar la njëkk yónni ci nit ñi alayhi salaatu wassalaam ay yéen doomu aadama yi qad anzalnaa mooy bind naa xalaq naa wàcc ci yéen tàggatal leen ci kaw suuf libaasan ay yére yoo xam ne yu waar yi saw aatikum waaw gis nga kon objectif yéere lu ci nekk mooy nëbb awa <laughs> waaw allah waaye Iblis ki mbokkam loolu neexu de non non parce que ci nëbb awra yi day am problème mooy na awra yi feeñ waaw moom dénudé la nudité Iblis travaille et ses collaborateurs min al insi wal ci projet de nudité waaw waaw nañuy sol yu gàtt day dagg bu dee jigéen bu dee góor naka noonu du sol lu baax waaw di kiris koros di sol xamante ne tubayam ñu ndaw ji silib baa ngay feeñ wal iyaazu billaah waaw yooyu yëpp muy yu salte yoo xam ne iblis ne leen lii moo rafet wax waxoon na borom bi ne wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum dëgg-dëgg shaytaane mu yiis mi ah moo leen taaralal nag a'maalahum seen jëf yu yiis yi nga xam ne moom lañ nekke ba pare nag jàpp ne lii mooy modèle bi ba xam ne moo baax mooy la liberté képp koo xam ne Ah, alhamdulillah day solo li borom bi bëgg mooy yu yi saw aatikum waaw loolee yére yi looloo tax borom bi wàcc ko premier objectif dara yu yi saw aatikum ngir mu nëbb seen awra yi bu dee góor na say awra bu mu feeñ boo dekk foo romb ñu gis la nga solo flottant di taxawaalu ci mbedd yi ñëpp di gis sa pocc ci biti waaw wala yooyu bu ko def loolu dagal bu dee jigéen bul def foo jàll ñu ngay gis li nga xam ne mooy sa dënn yi nga ne da ngay décolleté wala sa yeel yeeg sa hanche waaw ngay jaay lu la neex wala iyaadu billah ak sa poitrine bi ci biti sa loxo yi ci biti ah sa avant-bras yi lépp ci biti loolu lépp dafa xaraam waaw waaw te boroom bi daf koo tere yéere yii mu ñu yónnee def ko ci kaw suuf ñu man ci am ci accès waxuñu ñu ngir ñu jël ko di ko ci moy waaye nañu nëbb li li mu ñu digal ne nañu ko nëbb góor ak jigéen libaasan yuwaari sawaatikum waaw boo xamante ne day nëbb seen awra yi waaw iblis nag mere ak ay taalibeen képp kuy solo lu baax ñu jaare la ko ci ay loi yu ñuy dugal ci réew yu bari ne dañuy xaraamal ku soloo col bu baax boole ko ci loi Iblis leen ko digal waaw waaw ak seen bakkan li yàlla digle ñu def ko ci loi yi ne lool dafa xaraam ku ko fi def di am problème police yi ngeen fi gisee jigéen bu muuru muuraay bu jot na ko jàpp waaw dóor koy amanda wal iyaazu billah waaw loolu nag boo tuddee la France ci burqaaw ak yooyu eh, bàyyi réewu jullit yi nga xam ne ñoo ko def mooy laysa min al insaaf loolu bokkul ci objectivité waaw la xewoon Turquie xewoon na fa xanaa ar-rais Erdogan moo ñëwaat indiwaat affaire bi nit ñi di muuru soxnaam ci boppam di muuru ñëpp di ko gis université yi yëpp dañ ko fa doon tere wal iyaadu billah ci réew moo xam ne ak dawlatul osmaniya l'empire ottoman bi nga xam ne xilaafaay jullit ñi bi mu mujjee am foofu la woon ñu mujj dëkk boobu ñu ne ku mu di fa tere muuraay ci li nga xamante ne mooy université yi administration bi wal iyaadu billah waaye yàlla soppi na waaw jaare ko ci loxo ar Erdogan hafidahullahu taala waaw kon président Erdogan moo fu indiwaat muuraay de gaa dañ ko xaraamaloon <laughs> walla iyaazu billaah ñoo yées <laughs> waaye ndax lan teg ko ci laïcité bi nga xam ne nee nañ dañ koo toxal abbu ko ñi nga xam ne ñooy occidentaux yi ca mille neuf cent vingt-quatre walla iyaazu billaah am na centenaire ci atum grégoire walla iyaazu billaah ci lañ màbbaloon li nga xamante ne mooy ad dawla al al al islamiya dawla bi nga xam ne mooy euh, bu jullit ci la xilaafa al islamiya ci la daan ci lañ ko daaneeloon te foofa lañ ko daaneeloon waaw ca ku ku doy waarta wal iyaadu billah waaye xoolal laata muy am santa ans yëf yi waat na kon nag borom bi <laughs> borom bi euh, yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko soob mooy dogal lu ko soob waaye bu ñu waxee la France ci loi 2004 bi doon tere mu ci école yi collège yi collège yi lycée yi bàyyi réewu jullit ñi ginnaaw bi ñu la waxee Turquie Tunisie bu ñu ko bàyyee lays na mi loolu laysa min al al insaf la loolu bokkul ci objectivité ci dëggul waaw Tunisie loolu la woon dañ ko doon tere muuraay gaa dañ ko doon tere walla iyaazu billaah ku am sikkim bu gudd dañ la doon traquer fichier la waaw te Abu Ruqayya ñu gën koo xam ci Burdibaat ka ko fi toogaloon ginnaaw bi kam fi bàyyi ka ko newoon ginnaawam muy benn Ali nga xam ne mujj nañ ko fi jële ca 2011 mu dem Saoudite ay way <laughs> ndaw ironie ña ko puuse woon ci loi yu bon yooyu ak tamit di ko dëgëral ndax yenn yi fan leen fekk mu gën koo samp muy waa France bañ ko dàqee Tunisie ba mu fi bëggee ñëw dañoo bañ fan la mujje ila Saudiya allah fa nga xam ne moom dañuy muuru ba burqa <laughs> non borom bi <laughs> eh, waay foofu la mujje fa la génne àddina bi ko ñépp bañee <laughs> mais moom wallahi alhamdu wal minna fin bi fin wu nguuram déggoon naa ci may ko yu bari mu ngi doon soppeeku waaw daa fekk nag ba muy soppeeku ci la ko gaa yi ñëw révolution arabe nee na ñu daal di ko fiy buub jële ko fi waaw nga koy gis waaye suñu bu ñu waxee ñooñu tamit bàyyi ñun suñu réew yi en tant que nga gis ay nit ñoo xamante ne nii nee nañ ay sëriñ lañu wala nee nañu ay tariixa sàngam sëriñ diw lañ gëm moo tax ba looloo tax ñoom buuraay ñoom duñ ko def bu ñu noppee ci loolu las laysa min al loolu ci programme iblis même bu dee ne nee nañ sëriñ la ci lay dox waaw. dafa ñàng da ngay gis ñu bari ñoo xam ne ay boroom xam-xam yoo manuñ ne xamuñu dara ay këru diine yoo xam ne daanaka muuraay moom bu fa amaatee yàggu ah. xoolal seen photo yeeg seen doom yeeg seen mbokk yeeg yooyu nga xool waxuma en public yu mel noonu am lu xew-xew ñoom ñu fotow waxuma seen biir de ay doxandéem a nga ci seen biir mees yaa ngay lang seen dënn yaa ngay feeñ seen doq yi lañu sol yére wolof yoo xamante ne nii ci mbagg mi lay yem jigéen ña oor yeeg lañ takk yëpp di feeñ muuraay nekk lu tumuranke waaw ba ni nga xamante ne jamiyatu ibadur rahman Sénégal ñoo ko fa indiwaat hafidahumullah wa ayyadahumullah waaw lu leen gaa yi a wax ñoo ko fi indi laa wax ñoo ko fi dekkil waaw après ci lañu ñu bari ci yeneen ji yu tarixa yi commencé waat di ko def waaw am na ñoo xam ne nag ci tarixa yi ma suñu cee deñ mais ñooñu dañoo nekkoon minorité bari wuñu woon li ne woon fang moom ñépp xam nañu ko waaw waaw moo tax problème boo demee ca ak ga nga dégg gaa yi fay yóbbu waate ah dégg naa euh, al ustaz Omar Omar Sarr <laughs> hafizahullah doon ko doon doon ko gaas tout te wax na dëgg col koog yi man daal ñun daal suñu jigéen ñi ni ñuy solo bo man makka boo demee foofu nga gis ñeneen ñi ni ñuy soloo ñun ni ñuy soloo <laughs> xam ne ñun daal doy na waar kon loolu nañ ñàkk cee wax di wax góomi ñeneen mooy picc ñeneen mooy bàyyi sa tàpp di wax piccu ñeneen waaw lii mooy dëgg rom bi daañoo bindal tàggatal ñu kaw suuf ay yére lim njëkk a wax libaasan yi waar yi saw aatikum lëkkaale ba buntu baa ngi kitaabul libaas waaw kàddu al libaas terme coranique la al quraan a ko boobu benn la warisan bokk na ci leneen lu ak col bi jariñ mooy taaral waaw ndax man qul man harrama zinata allah ci ci saar bii la ko doon wax ana kan waxal kan mooy xaraamal ah taar taaru yàlla yi nga xam ne moom la wàcce ci kaw suuf wa tayyibaati min ar-rizq kenn waxu la boo nekkee di topp sunna rek wala nekk jullit bu correct yow da war a nekk di sol ay daggit waaw foo robb nit ñi yéene la sarax loolu du diine déedéet loolu du diine di ci loo xamante ne te yàlla may loo xamante ne nii loo mën a amee yére yu yu correct yu jaar yoon loolu du diine waaw moo yonent bay saa saa waxoon waaja te tuddoon nañ ko ne ko hee yow mii inna allaha borom bi yuhibbu dafa sopp ci bi bu dee daf koo xéewalal xéewal mu gis jeexitalu xéewal yi ci moom xanaa waxul wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith wa amma ndaal waaw li ni'mati rabbika sa xéewal boroom yi nga xam ne moom la dotti sa kaw fa xaddis dee ko waxtaane mu ne ko waxtaane waaw waxtaane ko nag bokk na ci li ko muy feeñ moo tax mu ne daa bëgg borom bi di gis bu la xéewalee bu xéewalee jaam bi dafa gërëm bëgg moom yeneen boroom bi tabaaraka wa bu defalee jaam xéewal mu gis ko ci ay ci moom moo tax Euh, euh, euh, l'islam ne fait pas la promotion de la de la miskinerie yu mel noonu voilà nañu deedeelu fii wan ne ak tamaawutoog ak fii di wane ne ñun deedeet mbir mi li la yàlla jox waaw waaw li yunfiq lu sa'atin min ku borom bi yaatalal na dépenser ca la la xam ne moom la ko borom bi yaatalal wa man qudira alayhi rizquhu ku ñu xompal nag sa wërsëg yaatuwul fal yunfiq mimma ataahu Allah na dépenser ci li ko yàlla jox waaye bu mu fi nekk di deedeelu kon nag libaasan yuwaari sawaatikum warisha loolu mooy libaasu biti te libaasu biti mooy yére biti yi dafa am lëkkaal ak yére biir yi xanaa borom yonent bay saa saa waxuloon inna fil jasadi mudgha idaa salahat wala idaa salahat salaha al jasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada al jasadu kulluhu alaa wa hiya al qalb allah xanaa gisuñu woon xadis boobu yonent leen alaa nee naa alaa ubbi leen nopp yi ma dégg ngeen dégg inna fil jasadi nekk na ci yaramu doomu aadama mu aw suux woo xam ne aw dog woo xam ne idaa salahat bu yéwénee salahal jasadu yaram bi yëpp mooy yéwén waaye bu yàqoo yaram bi yëpp yàqu loolu mooy xol moo tax ci biti liy dafa am lëkkaale ci biir waaw loolu nag dàqantewul liñ la doon wax léegi trichekat yeeg naxkat yi nga xamante ne dañuy ñëw di jël ziyu saalihiin parce xam nañ ne comme que ñu baax ni nii lañ mel te ñoom ay faux type lañ ñuy fexe di mel noonu loolu yàgg naa am waaw triche yàgg naa am waaye duñ ne triche am na kon léegi règle ba deñ na déedéet déet nañu sàppi ñuy tricher teg leen ne ka bàyyi règle bi di continuer loolu mooy am xel te loolu mooy li jaadu waaw waaw kon loolu lu am solo la wa libaasu taqwa moo tax mu indi libaasu taqwa adabu ba baatin bi waaye nag yére yi ragal yàlla yaay ragal yàlla daalika xayri moo gën moo yére bii wa siyaabaka fa tahhir aaya boobu it da doon leeral ñaari <laughs> wa siyaab ba njëkk wàcc yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyaabaka fa tahhir allah waaw moo mu teg fi war rujza fahjur wa siyaabaka sa yére yi biti fa tahhir na nga ko laabal jullit ay yéreem daa war a laab la nekk fu mu toog nit ñi di ko seexlu fu mu toog nit ñi di di puus ket gu naqari waaw ket gu naqari lay dégager loolu du du mbiru jullit déedéet déedéet jullit day civilisé te civilisation min rasulillah yonent bi alei salaatu salaam moo ni jàngal civilisation ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te seen fitra daa am leen yàlla tëgge woon ñoo xam ne noonu la leen borom bi melaloon nañ fexe mel noonu bokkoon na ci di sol yére yoo xam ne day set waaw waaw day set sopp lépp luy taq ak dand ak yi nga xamante ne nii mooy ak salte Allahu akbar kon wa libaasu waaye lu ngeen toppatoo yére biti yi xam ngeen nag ah yére ragal yàlla zalika xayr loolee de moo gën allah <laughs> mooy yére biir yàggoo boo defee cinquante ci yu biti saa nga war a def ci yu biir yi ndax biir yi wa yatba'u al-batina ma qad gis nga li ci biti day topp li ci biir ndax mooy mudra boobu yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne moo nekk ci yaramu doomu aadama al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa qaala ta'ala mu ne ba léegi borom bi nga xamante ne moo kawite yéegut nee na wa ja'ala lakum saraabiila taqiikum al-harra wa saraabiila taqiikum ba'sakum suuratu an-Nahl aaya 81 Allah fekk borom bi ci laaya yii ci suuratu nahl borom bi di ñu limal li nga xamante ne mooy xéewal yi nga xam ne mu ngi koy dotti ci jaam yi waaw te xéewal gépp gu ne ah, mu war a am nag ah obligation cant yàlla de waaw xéewal gu la yàlla defal da nga koo war a sant yow bind gim la bind rek doyoon na waaw fekk muy lim xéewal yooyee waaw waje wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastaxifuunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin lii la loolu am tudde bunt bi noonu kër yére yi mën a nekk min al qutun wal kattan wa sha'r wa suuf wa ghayriha rob dañu defal wa min aswafiha suuf yaa ngo leen karaw yi jóge ci bàyyi ma yi hein ak yooyu ngeen man ci di defar ay mbir ay yéreek lu nekk ginnaaw bi mu limee yooyu wax tamit wallahu ja'ala lakum mimma xalaqa dhilaalan wa ja'ala lakum min al-jibaali aknaana wa ja'ala lakum saraabiila taqiikumul hara wa saraabiila taqiikum ba'sakum kadhaalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimuun allah kon borom bi fii li ci amaam indi mooy daa aay bi du lépp leen bi borom bi dama ja'ala lakum sarabil borom bi moo leen defal am sarabil mooy pluriel sirbal sirbal la tubaab di wax mooy ay yére yoo xam ne taqiikumul har yére yi ma leen defal ci xéewal fekk mu ngi lim xéewal yi nga xam ne ni'amahu yi nga xam ne mënuñu koo tudd te mënuñu koo lim jaam mu ne moo leen defal sara bii la ay yére waaw ay serwal waaw <coughs> mooy façon yére ak tamit pas yi sol yu kese mais yi nga xam ne booy dem guerre wala yu mel noonu ay bubbu koŋ ay bubbu yoo xam ne day tax nga ay ay pare-balles gilet pare yu mel noonu lépp ci biir mu ne maa leen defal sara bii la taqiikumul xar yoo xam ne moo leen di fegal li nga xam ne mooy tàngoor bi waaye am na lu mu tudd parce que c'est connu de tous mooy seddaay yére bi bu dee tàngoor bi da lay fegal waa seddaay bi nag baña waaw mooy al bar al al al xar wal bar waaw léegi kon mu ne mu am yeneen wa sarabila taqikum ba'sakum ak yoo xamante ni mooy bu bu koŋ gilet pare-balles yeeg nga xam ne moo leen di may ngeen man di fegu ba sakum bu ngeen demee ci xare waaw flèche yay dal wala xeej yay dal jaasi yay dal paaka yi ñu koy bojji wala pistolet ya ñuy tiire fekk nga sol ay pare-balles gilet pare ball yu baax waa ji doon diir sa dënn bi nekkete yow def nga fa gilet pare-balles mu ne mu dal ci mu protéger ko waaye wasara bii la taxiikum basakum yére yi nga xamante ne gars yi dañ koy génne léegi nga xam ne ay chemise lay doon mais chemise euh, yoo xam ne day amaale par bal waaw mooy ne duwaay da koy sol nii mais boo ci tiiree bal bi du dem day day dal wadd waaw <laughs> yooyu yëpp ci la borom bi ne yooyu yëpp maa leen ko jàppandal allahu akbar kon lii la zikru in'amihi day tudd ay xéewalam yi mu def ci ñun mooy loolu day wane ne dagal la <laughs> waaw moo tax istihbaabul jawaazil ahmar wal axdari wal kii ak wa xayrihaa waaw mooy al al al aslu fil ashyaa'i al ibaaha bara'atul asliya lépp loo gis ba mu des côté pays bien sûr lépp borom bi da koo def wa xalaqa lakum ah moo leen bindal maa fi samaawaati wa maa fil ardi jamii'an minhu borom bee bind. li nekk ñeel leen lépp lu nekk asamaan suuf yi lépp mu nekk xéewal bu mu leen defal ngir yéen doomu aadama yi loolu mooy cosaan lépp dagan ku fi ñëw nag ne lii daa xaraam il faut mën di texte ci alquran wala sunna bu koy xaraamal waaw waaw kanta Serigne diw nee loolu moom du xaraamal dara waaw mu <laughs> dut waxu Serigne diw boobee daa nekk ci ronu alquran bu koy wax wala ab ab sunna waaw moo tax manoo ñëw xaraamal yëpp parce que nee nañu gaa yaa ngay nettali naan Serigne diw ba mu xewee nangam ak nangam loolu du waxu dara waaw loolu moom mooy waxu ñi nga xam ne xamuñu dara quoi waaw ñoom plus que lambda ñooy waxe noonu waaw kon nag affaire bi mu ngi nii borom bi kon moo ñu defalal xéewal yi yére yoo xam ne ndax yére yi lool la yu waar yi saw aatikum comme fii wax nañu yeneen yi yeneen yi xéewal yeneen yi lu yére di faj gisoon nañ ci aaya biñ jóge ngir ñuy mën a wuur suñu waaw rey te loolu dafa am booy bokku na ci lañ ëpp doole parce que libaasu taqwa manoo ko am bu dee say awra yow sa yoon newu ci nooñu loolu foo mu leer yére ya nga xam nañoo ñoo yére biir di la ngay yàlla manoo ko matal manoo ko am bu mag ci yow bu dee ne yow ndaw si walla yow ku góor ki say awra yi feeñ sa yoon newu ci doo ko toppatoo loolu manu la nekk parce que yow en fait awra yi ay cible iblis lañ boo taxoon borom bi ci aaya yii nii fii ci saar bii bi ci kaw te la waxee ni gis nga saytaane innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum gis nga dëgg-dëgg iblis moom wa qabiluhu ak ñi nga xam ne ñooy sa tribu bi ñu ci iblis yu bon yi ibaa ab ali say saytaane yu bon yi dañ leen di gis foo xam ne du ngeen leen gis Iblis nag li may bëgg ci dooma aadama mooy bu gisee awra yu feeñ torox mboll la ay sàcc lañ dañoo taxaw di la xaar sa néeg sa yaram mooy sa Iblis a ngi xaar fan lay jaar ngeen mën a dugg ngir yàqal la waaw awra gu feeñ ca la naan di dugg jaar sàggan baaxul waaw mooy fenêtre boo ko ubbil la wala boulevard danaan ci soroox moom ak ay gàngooram kon nag yéerey biir yi boo ko amul boo amul yéerey biti yële yu waar yi saw aatikum kon wax nañu foofu benn yi nga xamante ne yéere da koy def bokk bi ci ëpp doole mooy bi ci ëpp doole mooy muur awra yi waaye waroon nañu foofu warisan ak lu ñuy taarloo waaye fii mu wan ñu ne moo ñu defal ay yére yoo xam ne saraabil du sirwaal kese mooy façon yére yépp yoo xam ne taqiikum mul yi nga xam ne surtout yi nga xam ne day boo ko solee day tax yow tàngoor wi eh, du diñ ko mën a diñ ci mën a aaru fegu kon gis nañ ne kon yére bokk na ci li nga xam ne moom lay jariñ mooy bañ tàngoor wi duñu escanté waaye na ko noon seddaay bi voilà wasaraabiila taqiikum ba'sakum waaye bokk na ci yére jariñ façon yére yi nga xam ne les armes de guerre les armatures de guerre waaw bu bu koŋ ak yooyu ak duroo nga xam ne boo ko solee day tax boo demee ci xare bi yow yi noon bi di dóor wala yooyu nga man cee fegoo kon yii yëpp yére da koy jariñ kon nag fii nag laal imaamu daal di yem ci wàllu aay yii di wane kon daganu col ak tamit li nga xamante ne lépp nag dagan na ba mu des yi nga xam ne illal xarir bee mu wax dina indi ci biir xadiis yoo xam ba mu des xadiis yoo xam ne ñoom ñoo ko ci seppee te gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn waaye wax nañ la soit ñu taxawaat ci wala rek duñ ci taxawaat jiitu dañ koy tudd rek jàll foofu naa sax loolu moo gën ndax lee waxoon nañ koo pare kon nag ci kaw noonu da ca ñuy yem nii ci mëmbastal mi bii di ñëw ñu daal dugg nag ci xadiis yi fii téere bi al imam indi na fi à partir xadiis sept cent soixante-dix-neuf <coughs> ba xadiis numéro sept cent quatre-vingt-huit